mu ne haddasanaa Souleymane ibn Harb mu ne haddasanaa ki ñu nettali mooy Souleymane ibn Harb di Souleymane ibn Harb ibn Bazil al-Azdiyu al-Waashihiyu Abu Ayyub al-Basriyu al-Qaadi rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Hammaad mu ne ki leen nettali mooy Hammaad di Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdiyu al-Jahdamiyu Abu Ismaa'iil al-Basriyu rahimahullahu ta'aala Ayyuba mu jëloon ko ci Ayyub ibn Abi Tamim Kaysan as-Sikhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala an Muhammadin moo ko jëlee ci Muhammad niñ la waxoon sànq muy Muhammad ibn Sirin al-Ansari Abu Bakr eh, la doon dakkantalam al-Anasi al-Basri rahimahullah siiwee ci Ibn Sirin doomu Sirin yëpp moo ci gën a siiw buñ ne Muhammad eh, eh, buñ ne Ibn Sirin rek moom la ci. boroom xam-xam yi daal di jublu bu dee dañ koo joyal ah, jubluwuñ ci frère yi waaye moom mii mooy yoo xam ne moo ci gën a siiw kon mu ne kon an Muhammadin hmm? qaala <coughs> mu ne nee na moo rek ci taabi'i ne Muhammad kooku ñu ngi ci jublu Muhammad ibn Sirin mu ngi jooyalee al-Hasan mooy al-Hasan ibn Yasar al-Basri xaritam bi rahmatullah alayhi kon Muhammadin rahimahullah qaala kunna wala nee na mu ngi ñuy waxaale hadith bi ki ban circonstance fan la ko ci ban xew-xew la ko Seydina Abu Hurayra waxee mu ne kunna dañu nekkoon ñun Muhammad ibn Sirin ay taalibe lañ ak ñeneen. inda abi hurayrata fa sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu mu ne wa alayhi thawbaani mumashshaqaan min kattan mu ngi soloon ñaari yére yoo xamante ne mumashshaqaani mooy yoo xam ne dañ leen a cuub waaw dañ leen a cuub al mumashshaq mooy al masbuux bil misq te al misq huwa tiirul ahmar waaw mooy ban bu xonq boo xamante ne arab yi dañ ci doon cuube seen yére yi leena nee min kattan ci coton mooy tissu la boo xam ne euh, ci coton la waaye ñu ngi ko cuube loo xam ne dafa xonq mooy ban bu xonq bi ci lañ cuube yére yam soloon moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu fata maxata waaw <laughs> biñ ñëwee rek Seydina Abu Hurayra fata maxata waaw mooy mu daal bi <laughs> ñandu ci kii bi ci yére bi <laughs> bëgg leen wan jarul ngeen li muy rafet rafet amul dara fii laa waaw <laughs> waaw borom ah, kii eh, nu mu tudd ci eh, eh, sarak yi kii ah, imaamu Tirmidhi bi rahimahullah al Mubarak Furi rahimahullahu taala mu ne loolee abu sayyidina abu hurayra rek def fatama xata boo goo gee nga mooy lana mu ne mooy eh, ay intasara fii xam nga al istinsaar al mooy loo xam daa nekkoon ci biir li nekk ci bakkan yi laay génne voilà mooy mooy ñendu voilà fatama xata mu daal di ñendu ci li nga xamante ne nii mooy yére bi waaw <laughs> fa mu ne bax bax waaw bax bax waaw mooy wax la joo xam ne kaddu la bu ñuy wax ci jamonoy booy tagge wala nga nga gërëm ndir waaw ne baxin baxin waaw comme nee nent may saa saa waxoon waxoon baxin baxin zalika zaka zalika maalun rabe waaw baxin baxin mooy gërëm la waaw <laughs> kaddu la bu arab yi wax bu ñu gërëmee mooy ndeysaan Abu Hurayra ba pare waxal ne yatal maxadu fii kaptaan waaw mooy way way way xoolal fi ma mujje man Abu Hurayra mii ndeysaan waaw maa ngi nii di ñendu ci li nga xam ne mooy eh, eh, eh, kii la nu mu tudd coton la waaw xam ne maa ngi nii di ci ñendu man mooy mooy mooy sama sama sama xaal soppeeku na man Abu Hurayra Allah <laughs> waaw ba pare nag ci la leen nettalee ngir ñu xam en fait li tax mu def yi da leen a bëgg a wax ne gis nga yére bii ma sol bu leen yaakaar ne damaa toll fenn wala kii nag loolu déedéet waaw kaay nag ma wax leen fan laa jóge waaw laqad dëgg-dëgg ra'aytuni wa inni la axirru fi ma bayna minbari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila hujrati aishata maghshiyan alayhi فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ma bi illa allah waaw fii leen bëggoon a wan mooy li am solo du yére yi de te man nii Abu Hurayra man man man la borom bi terale ma la la soppi jamono ba ma mel nii di sol yére yu rafete nii ta masuma am li waaw waaw Allahu akbar <laughs> loolu la leen doon fata fata maxata <laughs> mu daal di ñandu ci yére bi waaw ci coton bi waaw ne bax bax waaw oh. <laughs> jam Abu Hurayra daal borom bi soppi ab ab dewi <laughs> waaw te waaye nag taxul mu beew de taxul mu fàtt démb mu fàttale taalibeem yi ne leen nag fii laa jaaroon man gis nga minbar yonent bay saa saa diggante minbar bi ak nekk sayyidatu Aisha radiyallahu anha falaa doon wadd waaw ndax xiif nit ñi jàpp ne damaa wéré damaa dof waaw Allahu akbar kon noonu la ko al imaamu al Buxaari daal di solo léegi keneen ku ko solo mooy al imaam wax nañ la at-Tirmidi rahimahullah Abu Isa kon hadith bi lëkkaale ak suñu bunt bi mooy bunt bii di wax ci ngëneelu xiif mooy gis nga Seydina Abu Hurayra comme niñ gisoon ci hadith bi weesu rek waaw moom mi nga xamante ni alhamdulillah lii lépp da koo defoon nag ngir benn mbir waaw nekkul woon mënoon na ñëw. di liggéeyal kenn ci waa Ansaar yi wala muhaajiruun yi ñu koy fay manoon na ko mais defu ko da koo def parce que daa bàyyi loolu lépp ngir consacrer ak dundam di toxal di takk xam-xamu yonent bi alayhi salaam ala rahmi même dee ne day téef xiif dina ko ci fekk dina ko escanté grave parce que xam-xam loo ko jëndee jar ko waaw kon baabu fadlil ju waaw gëneelu xiif ngir mën a deñ mën a takk ngir mën a dajale xam-xam bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw Allahu akbar waaw moom kay moom ku bëgg nag fu yow yow yow nga am xam-xam mais benn coono la ci fekk loolu manu la nekk waaw loolu man da nekk comme nii rek moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah xamaloon ko xërëm googu ci xam-xam moom Seydina Abu Hurayra waaw moo tax bés ba mu nee nag kuy dékk ma ñaanal ko ñaan koo xam ne bu bu bu lépp lu mu takkati dootul fàttee Seydina Abu Hurayra nee na ma dékk yonent waaye saat saam di def nii di as mel na kuy kii <laughs> kuy tax kuy tibb di ma sotti mel ni kuy tibb di sotti waaw mu ne depuis boobu laa gëjee laa gëjee fàtte waaw parce que début ak mokkalam demewul loon noonu da doon fàtte waaw mais nee na depuis boobu waaw moo tax yeneen tubaab saa saa ba mu laajee laaj ba mu laaj ba ko Seydina Abu Hurayra laajee laaj mu ne ko amoon naa yaakaar bu baax ne yow yaa ma koy laaj ndax xër gu ma gis nga xër ci xam-xam. Allah moo taxit borom bi fay ko mu nekk ki nga xam ne moo ëpp lu mu rapporté lu mu toxal ci xam-xamu yonent bi alayhi salaatu wa salaam wal mukthiruna fi riwaayatil athar wala min riwaayatil athar Abu Hurayra mooy tête de liste. Allah pour ñi ñu soloo ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam mooy Seydina Abu Hurayra Allahu akbar waaw waaw mooy le premier waaw Allahu akbar kon nag ñu xam ne xam-xam noonu la de il faut eh, nga xam ne da daa am lu mu lay lu mu lay jariñ daa am loo xamante ne nii manu la ñàkk waaw manu la ñàkk boo bëgg am xam-xam. rawatina xam-xamu diine te mooy xam-xamu lépp ah foog am yoo xam ne da la ciy fekk waaw xiif moom moo non non non waaye loolu mooy lan waaw moo tax imaamu Shaafi'i daal di woon wax waxam ju am solo ja Allahu akbar axi lan tanaala al-ilma illaa bi sittatin sa'unbika an tafsiilihaa bi bayaani zakaa'un wa hirsun wa ijtihaadun wa bulghatun wa suhbatu ustaadin wa tuulu zamaani waaw mu ngi noonu mu ngi noonu mu ne axi e yow sama mbokk lan tanaala al-ilma illaa bi sitta nara leer ne doo jote xam-xam lu dul ci juróom ñaari fa unbika an tafsiliha bi bayaani dinaa la xabaare léegi nag leeral la ko takkan faram-fàcceel la ko tafsilal la ko waaw la juróom benn yi nga xam ne boo bëggee am xam-xam bu yeboo nga làmboog ñoom boo làmboowul ak ñoom ah yaa salaam <laughs> doxal foofu yi te xam ne yow xam-xam du sa mbir mu ne bi ñu ñëkk zakaa'un ah, nit ki il faut mu muus ki xam-xam daa war a ñaw xel waaw bu mu foog ne daara ji ñëw wala li muy jàng wala li muy topp moo xam par en dis par distance la ab rajo wala ab ay CD wala ay fichier wala ku mu toogal mu koy jàngal wala téere bu muy bu muy nafar ku ko di diw di di di toppal bu mu yaakaar ne lépp lu mu war a xam ci àddina bi rek ci mu ngi ci bi rek koo war a wax am na yoo xam ne dañ lay wax règle yi léegi nag moo war a dugg ci lii lan moo ci du dugg lool sam nuus moo la ko war a may nga xam ne ah jàngoon naa régal sàngam kon loolu day dox fii day dox fii day dox fii du may jàngal tout le jox ma exemple yi possible yëpp ndax loolu manu ko da war a muus di jëlee luñ la waxul tey man bi déduire zakaun waaw wa hirsun il faut tamit li ngay jàng xam-xam bi nga am ci kër waaw mu nekk loo xam ne da ciy passionné il faut pas mu nekk loo xam ne bon naa ko def bon aw ma choix bon boof bon on m'a forcé wala bon naa ko def nii rek pour ray temps non gis nga day loo xam ne da nga ciy am kéememte xër ci xër boo xam ne yow fu la waay fekk daanaka ci loolu la lay gis <laughs> même boo deful dara sax loolu mooy nekk sa passe-temps te boo amee temps ci moom ngay ne boo amee passe-temps ci moom ngay moo ngi sa lépp waaw fuñ ko mu ngi leen ba téeri mu ngi nekk koo xamante ne di wax ay ay masala ay ay ay côté yi xëree te yow euh, euh, ijtihaad ko mais ijtihaad bi xër gi moo koy moo la dimbali ndax en fait nit li mu passionné bëgg ko en général il va mettre les moyens qu'il faut pour atteindre son but pour atteindre son objectif waaw nit en général bu bëggee benn mbir xër ci moom da ngay gis nit ñi kiiwe waaw fii mu ne waa ji nga xam ne daa nekk di def terminal bi na ko bon léegi may nañ la prescription mi fii nga jaar yi ngay dox di nga dem poste di nga jaar fii di nga dem fii di nga dem fii gis nga yooyu kër gi mu bëgg demu Canada wala France jànge foofu nga kooku du yem rek dem ba uti papier ko wala mu ngi nii dossier prescription baa ngi du ci yem wuñ ci xaarul day góor góor bu ko daree mu dem xaw ma lam voice fa ñuy wax léegi man yooyu xaw ma ko woon waaw gan global voice ak façon yooyu fu ne waaw fu mu dégg ne gars yi dañ leen ñi ñu soxla kii nañ ñëw mu ñëw waaw di di cherche ci internet di xool lépp loo xam ne lu ko mën a yembal la witti ha dun bu déposé ni ne mu dem déposé photo wu di def yëpp ak si xam-xam bi nag foog yow li mu laaj góorgóorlu gi nga jox ko ko waaw ñeenteel wa bulra waaw mooy lépp loo xamante ne ni il faut nga teg benn programme waaw boo xam ne mooy tax la nga bëgg nag nga man ko sa objectif muy xam-xam nga man koo accéder parce que affaire yi boo amul loolu affaire affaire day day bari ci sa kaw day bari sa kanam nga mujj découragé waaw xër gën a amoon par kase parce yow parce que xam-xam géej la moo raw océan dañu naan géej parce que moom lañ am lu gën a yaatu lu ñuy waxe noonu mais moo ko raw boo ñëwee xamoo fan nga war a tàmbale mooy di commencer ci saxirul ilmi qabla kabir li tuuti ci xam-xam laata la gën a mag nga ñëw bëgg ñëw <laughs> bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu koo avaler kooku sawaay di nga danko ceeb yaa fay di kosexal da ngaa bëgg mu étouffer faatu wala loolu nag mooy bul raj da ngay xam da am méthode méthodologie bu leer te mucc boo xamante ne nii moom ngay jaare di takk yi nga xamante ne xam tamit nan ngay takke xam-xam bi waaw nan nga koy takke ngir mu mën a des ngir nga mën a agsi li nga xamante ne nii mooy te la nga bëgg mooy xam-xam Allahu akbar lu la jottali la lay jottali ca sa maram ca la nga nam waaw kon ñaataa ngoog ñeent juróomeel mu ne wa soxbatu ustaas yi il faut nga nangu ànd ak ak ustaasa koo xam ne moo la raw ci mbir yi te xam na ci loo xam ne xamoo ko mu man la cee gindi loolu nag na nga tànn ñi nga xamante ne boo nee ci jamono manoo ñuy wax yëpp nga leen di déglu tànnal ñoo xam ne référence lañu ci affaire bi loolu dina la may la ngay fortaatu ca ñëwee ñii nga fekk ko ci moom waaw waaye wa soxbatu ustaaz ustaaz du ko toog rek di jàngale waaw wala kuy wax ngay dégg mooy téere yi seetal téere yi nga xamante ne nii seen borom dañoo sigg li li jiitu par exemple def ay xam-xam yoo xam ne référence lañ ci domaine boobu waaw ba ñëw di xool sara sahih imam al-Bukhari ñu la alayka bi umdatil qari waaw lil imam Badruddin al-Ayni loolu akbar waaye boole boog Fathul Baari lil imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhima yow boo xamee loolu moom ci Sahih Sahih Imaamul Buxaari yow moom tey yow waaw yow moom <laughs> mooy jàpp ko ci noonu jàpp ko ci noonu ku nekk nga dem nga xamante ne ñooy a yi ba pare ñu nekk ñuy yaatal léeg-léeg bu door a commencer bu dugg ci yaatu yi moom lañ la di commencer ci xam-xam yu ndaw yi loolu mooy xikma laata bu mag yi <laughs> bala ngay étouffé wu bala ngay def ni bébé bi nga xam ne moom la fay mii bëgg saxal danko ci yàq te manu la wannaasu li nga xam ne mooy pataas bu ñu bu ñu piire wal iyaazu billah <laughs> wa sohbatu ustazin da ngay nangoo ànd ak ab ustaas waaw soxba gi nag lu leen la fekk mën naa naqari deret waaye da gaaw naqari deret di ngir lan la nga soxla mooy xam-xam bi loolu nag ñu bari mënuñu waaw man na nekk koo xam ne nit koy defe naa rafet waaye xam-xam baa ngi fi nga ngaa daaj joo yëpp ngir xam-xam bi waaw waaye téere yu baax bu ma bëggee jàng li jëm ci wàllu xam-xamu uh, ilmu mustalahul hadith ñu ne la commencé al-Bayquniya waaw loolu mooy saghirul ilmi qabla kabirih laata ngay jël alfiyatul imaamul Iraaqi wala alfiyatul imaamul Suyuuti waaw bala ngaa dugg ci yooyu commencé bayquniya muy lu ndaw loo xam ne boo ci amee sharaa bu baax yow di nga commencé initié wu ci domaine bi waaw di nga commencé am yenn notion yi xam yi xam yooyu bala ngay dem ci gën a mag ndax ba may ragal boo sutee rek dem ci gën a mag ah nga éti foofu comme bébé bi kon nag wa sohbatu ustadin waaw nga xool ci téere boo gisatul koo xam ne ah chair et os ku loo xam ne ku ab ustaas bu lay jàngal a jàpp ci li nga xamante ne nii moom la fi yonent bi alayhi wa salaam ak saxaabaan yi ak ña leen doon seen taalibe taaba'u xam-xam bopp leeral ko ci téere seetal téere yoo xamante ne référence la te loolu la li waa domaine ba xamal leen loolee waaw nga def noonu waaye nag boo defee loolu wa tuuli zamaani bul jàpp je commence à dix heures du matin balaa tisbaar ma génn nekk euh, ñu naan laa yuftaaf <laughs> fi Dakar wa wa wa yow fi ma bi Dakar ah non <laughs> sa bopp Imaam Malik <laughs> kenn du fi ubbee Medina lu dul ne fekk Malik a ngi fi yow nga yow nag nga transposer ko sa bopp parce que yow dix heures nga tàmbali laata bi ah. treize heures la léegi yow nga génn wala quatorze heures léegi yow nga génn sa waay jàpp ne fii mu ne nag comme que am nga notion yoo fortaatu boroom xam-xam nga nag commencé rek di ubbi sa site internet ak say YouTube chaîne YouTube ak tamit daan da ngay jàngale yor sa alquran naan da ngay tafsir yor ñeme yàlla lu nekk nga wax ko déet na ngay yëg na mbir mi wa tulu zamani waaw waaw juróom benneel bi da ngay xam ne xam-xam yoon wu gudd la waaw cheminement la du damay commencer ko loolu heure boobu balaa timis ma génn nekku am xaafisul xufaal mukk loolu manu la nekk waaw kon nag Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu lii la da ko ngar dajjoo woon nangu koo nangu ngir lan ngir mën a toxal xam-xamu yonent bi alayhi salaatu salaam ngir sakku ngir mën a sakku d'abord jëfe ko te yàlla tax takk ko te yàlla tax waaye transmettre ko génération yi ñëw allahu akbar allahu akbar allahu akbar voilà <laughs> waaw moo tax gis nga muyam googu ci xiif ak metti yii ba ñu ñu jàppoon ne dafa wéradi waaw waaw léegi ñu ne ko ndax ñoom jël ci baatu nit ñu ne noonu nga wadd nii ñu foog ne da <laughs> kii noonu lañ la doon xoole quoi <laughs> waaw <laughs> waaw dëgg xiif rek waaw ndax muñ rek waaye barket muñam googu xiifam googee ci yàlla jaare ko ci yàlla ngir am yàlla wallahi borom bi defal na ko barkeem ci xam-xamam radiyallahu taala anhu wa arda kon nag ngëneelu xiifa ngoog waaw ku bëgg yu tawee foog nga nangu yenn yi waaw man araada al ula sahira al waaw ku bëgg yu tawee ah foog nga nangu di di wee léeg-léeg waaw waaw bi qadril kaddi tuktasabul maali allahu akbar solo coono ya nga ya nga ya nga pare ngir fournir ko ca noon nee ngay jotee yu kawe ya ku jàpp ne borom la inna allaha ishtara de <laughs> inna allaha ishtara min al mu'minin bi nee na damaa jënde ci way ngëm yàlla anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna waaw damaa jënd ci wàññum yàlla yi moo ko tudde noonu ñu nangool ko ko noonu seen bakkan yi seen alal yi ci lan maa leen di defal ajjana kon borom bi da wanteeru ko de <laughs> waaw bi qadril kaddi tuktasabul maali wa man talaba al ula sahira al layali waaw wa man raama al-ulaa min ghayri kaddin adaa'a al-umra fi fi talabi al-muhali Allah waaw waaw selon pour effort yi nga pare fournir da ngay jotee yu kawe ya te ku nangu bëgg yu kawe ya di nga nangu léeg-léeg di wéet di veillé guddi nit ñi nelaw nga am ci loo nekk ndax da ngaa bëgg mbir wa man raama al-ulaa min ghayri kaddin képp nag koo xamante ne ni nee na day day day day day day day day sakku ah <laughs> yu kawe te du sonn quoi du sonn waaw moom daal yoonam ne aussi ah ah non non non ah non faut pas faut pas ah non non non faut pas sonn oh non mu ne kooku moom. adaa kooku na la leer ne dina sànq al umra dundam waaw <laughs> adaa al umra fi talab al muhaal waaw mooy dina dina sànq ak dundam ci sàkku nga xamante ne ni moom lay sàkku yu koy nan ngay sàkkoo mbir te bëggoo koo te bëggoo la mu laaj nga joxe ko la mu la laaj bëggoo ci joxe deux pour cent Allahu akbar Allahu akbar kon nag affaire bu ñii naa wallahi hada huwa sabil moo tax it il faut pas ñuy tromper suñu bopp <laughs> tarumu al-izza thumma tanamu lay thumma tanamu layali thumma tanamu laylan yaghusu al-bahra min talabi al-laali ha nam ngay na ne yow da ngaa bëgg lu kawe ya di sakku ak teraanga ba pare guddi yi foo ko nit nga war a amee yëpp ngay nelaw waaw non non loolu nekk il faut kon ñu bañ a nax suñu bopp allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaw fay bayti dañu ne am nañu ne imaamu Shafi'i moo ko wax waaw bi qadril kaddi tuktasabul maali wa man talaba al-ula sahira al-layali wa man raama al-ula min ghayri kaddin adaa al-umra fi talabi al-muhaali taruumu al-izza thumma tanaamu laylan yaghuusu al-bahra min talabi al-la'aali uluwwu al-qadri bil-himami al-awaali wa izzu al-mar'i fi sahri al-layaali <laughs> waaw Allahu akbar taraktu nawma rabbi fi layali li ajli ridaaka ya mawla mawaali fa waffiqni ila tahsili ilmin wa ballighni ila aqsal maali allah bayti njëkkoon a wax it moom lañ ne moo ko <laughs> waaw <laughs> axi lan tanaala al ilma waaw waaw mu ngi noonu kon uluwul qadri bil himam al awaali daa nekk ca yitteelu rëy ya pastéefu yu kawe ya waaw wa izzul mar'i fi sahril layali tegtaange nit ki mu nga di vee ngir la mu bëgg muy boromam kaanu idha laylu arkha sitra da halakin qaamu sira'an li ihya'i dujun naati la Bamba wax waaw gis nga boroom xam-xam yu kawe yooyu nit yàlla yu sell yooyu yële sell ci lépp jublu seen borom ñoom de kaanu idaa ma laylu arxa za halakin bu gudd ji wàcce woon malaanam mu lëndëm tëris dañuy bàyyi ba ñëpp nelaw xaamu ñu jóg ci lu kaw ngir la li ihyaa'i dujunaati kaanu qaliilan min al-layli maa yahja'uun wa min ashaarihim yastaghfiruun allah la boroom bi wax waaw ñooñee dañoo nekkoon nelaw te ci njël yi ñuy dellu ci seen borom bi sakku ak njëggalam ak suturaam Allahu akbar waaw kon taraktu nawma rabbi fil layali borom bi kon nag bare bàyyi naa nelaw yu bari ci guddi lu tax li ajli ridaaka ya mawla al mawali ngir sa juróom ma tuuf ko man Shafi'i al imam radiyallahu anhu yow mi kilifa kilifa kon nag fa waffiqni yàlla na nga ma dëppale ilaa tahsili ilmin ma daal di jote xam-xam boo boo boo xamante ne nii mooy sa xam-xam yow buy tukkee ci yow waaw allamni wa ballighni yàlla na nga ma jotale ilaa aqsal ma'ali fa ñoom maxtalu kawe yu kawe ni nit ki sàkk allah te mooy xam-xam de wa qul rabbi zidni ilma allah al ilmu fi llah billah wa fi llah wa ila allah kon nag mu ngo Seydina Abu Hurayra moo taxit masha allah lii da ngaar daaj doon na ko ngir am xam-xam bi moo tax bam ko amee borom bi ubbil ko mbiru àddina mu sollo muy solloo xam ne masu koo xalaat masu koo am <laughs> te romboon nañ ci te imam dinañ diwaat xadiis boobu ci kanam te waxoon nañ ko ci jotaay bii ñu weesu waa ahlu suffa kenn amu woon isaar ak kisaab ak complet bu mag ku am benn benn doo am beneen bi waaw nga gis ñenn ñi dañuy jël lañu yor takk seen baat yi bàyyi mu wàcc ñoom loolu lañ doon sol lool foofu ba boo leen gisee jàmm nii nii nii ñooy ñëpp mu mujj xoolal nekk nii moo tax ba mu nee eh, xam nga bi mu nee euh, Medina Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu temps bi Marwan nekkee gouverneur toogal fa Seydina Muawiya radiyallahu anhu léeg-léeg bu doon génn bu doon génn du dem Seydina Abu Hurayra doon wax mu assuré ko intérim bi nekk le gouverneur. Euh, par isbin allah mu war a def da doon dem yanu ay matt taxani di ñëw bu gis bu yoon bi baree ay mu naan xajal leen amir bi mu romb waaw moom Abu Hurayra amir bi xajal leen amir bi yenu ay matt di daw waaw naan xajal leen amir bi mu romb waaw Allahu akbar xam nga ne kooku tamaroon na toog ne gars yi allez me chercher du gars yi dañuy ñëw kaw lañ ko yëndeel matt yi gën a baax ci àll bi waaye moom moo koy mooy le gouverneur bis moo fi mooy l'intérim bi gouverneur ah moo ko assuré waaye du tee yamu doon def da koy def dem taxam yenu ay matt yenu ay ay say yu diis waaw ñaq boo kat nit ñu bari ci yoon wi mënaan leen xajal leen bu doon tay monsieur le gouverneur xam lu sabila al amir xajal leen affaire bi mooy romb mooy yenu ay mattam di ko yóbbu xajal leen ko <laughs> voilà non non ndax yooyu yëpp da doon ndax bari woon naan baxin baxin ay mooy man mi nga xamante ne nii ay mooy man Abu Hurayra mi Abu Hurayra way <laughs> waaw waaw non masha Allah masha Allah masha Allah ah <laughs> mooy loolu la de <laughs> mooy borom bi mooy soppi lu ne waaye lii yëpp lu dara lu dul rek leen lu ko borom bi defalagul waaw lu ko borom bi defalagul ci ngar daajjoo gi mu ngar daajjoo woon yu metti ngir am xam-xamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba tey kenn lu dul xam-xam bu yonent bi saa saam xadiis loolu ne da tudd Abu Hurayra par force loolu la borom bi dogal loolu la borom bi dogal laa wax loolu la kon nag insha allahu taala <laughs> xadiis laa ngongu kon nag ah juu ci mbir yi la bokk kon nag yal nañu borom bi may ñu mën a lii imaamu Shafi'i wax ñu mën koo supporter ngir yàlla nag. pas ngir toj xolu gaa yi bu ma amee xam-xam ils vont voir je vais cravacher je fais nangam ak nangam noo déedéet ak bii xonte ku ci kaw nit ñi déedéet def ko lillahi ngir yàlla ngir sa jaamu yàlla jag tegu ala basira kon li yonent bi li ko borom bi wax kon ñu yem noonu biir ñëw insha allah ñu gis hadith numéro cinq cent quatre tuddoon nañ hadith bi itam euh, mooy dañ ko waxoon euh, insha allah mooy hadith sayyidatuna aishatu radiyallahu taala anha wa ardaha wa anna biha wa ja'ala aaliya al-firdawsi maskanaha wa ma'waaha allahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'in